wa yastajiibu alladiina yaamanuu wa amilu ssaalihaati wa yaziiduhum min fadlihi walkaafiruuna lahum cadaabun shadiid suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayam ñaar fukk bi ak juróom benn mu ngi wax yi nga xamante ne nii waxoon na moom mooy nangu ki nga xam ne tuub ji ci jaamam yi wayanfu ani sayyi'aati te muy jéggale li nga xam ne mooy ñaawteef yi waya'lamu te mooy ki xam maa taf'aluuna li ngeen nekk doon ko jëf wayastaji li ngeen di jëf yéen wayastajibu alladhiina aamanu moom boroom boobu tabaaraka wa ta'aala mooy nangul li dégg ñaanu ñi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla wa amilu saalihaati di leen nangul te tamit di dégg seen ñaan jëf lu baax wa yaziduhum min fadlihi mu yokku leen ci liñ doon jëf ku def benn mu fay la lu ëpp benn bi nga def ci ngëneelam dong la tukkee wal kaafiruuna wantaa yéefér yi nag lahum ñeel na leen adaabun mbugal shadiidun gu tara tara tar suñu boroom ne walaw basata allahu rizqa li ibaadihi la baghaw fil ard mu ne walaw basata allahu rizqa mu ne gis nga boroom bi tabaaraka wa taala nee na cey bu yaataloon li nga xamante ne mooy wërsëgu nit ñi li ibaadihi bu wër wërsëg li ibaadihi ngir jaamam yépp bu defoon jaamam yépp tolloo am am ñépp nekk kon liñ doon wax keroog ay milliardaire ay millionnaire en dollars et en li nga xam ne mooy en euro kon <coughs> loolu bu amoon nga xam ne dañuy am ñoom ñépp ñu amandoo benn yoon kon lan mooy xew borom bi tabaaraka wa taala mu ne la baxaw fil ardi te kon dinañu beew ci kaw suuf walakin waaye li am yunazzilu bi qadarin ma yasha borom bi mooy wàcce wërsëg di ko bi qadarin di ko natt ci ndànk-ndànk ma lu ko soob ndax nit ki moo tax nit soxla nañu jox ko wërsëgam muy ñaan loo xam ne du ko bëgg am borom bi xam ne moom bu amee lépp ndax moom ak dundam kat dafa def ne imagineel borom bi ne kii ak dundam moom warula am lu wuute lu weesu cinq cent mille francs euh, euh, euros léegi nag moom muy ñaan borom bi loo xamante ni nii di ko dagaan tout temps mu may ko lalal boo xam ne ay millions la borom bi bu bëggee mu des fi yàgg fi du ko jox million ndax xam na ne bu bu koy jox muy dee ci saase ndax la mu ko bindaloon ne ko sa dund lool ngay am lii la mu koy jox nag par ndànk-ndànk moom nag mu jàpp ne cëy waaye sama ñaan yi may ñaan boobu ba léegi lii daal doy na waar amoon xamul ne moom loolu moo gën ci moom kon walaakin li am ba des moom yunazzilu mooy wàcce bi qadarin ci ndànk nag di di xomp par ndànk maa yashaa'u ko soob innahu dëgg-dëgg moom borom bi bi ibaadihi ñeel jaamam ñi xabiirun mooy ku diñ kumpala basiirun ku gis la li ñuy nekke de wa huwa alladhi te moom borom boobu tabaaraka wa ta'aala ba léegi mu munazzilu mooy ki nga xam ne mooy wàcce par ndànk ndànk al wàcce li nga xam ne mooy taw bi nga xam ne day ñëw di wallu ña nga xam ne mooy sonn nañu ginnaaw ba nga xamante ne nii mim di ma qanatu ginnaaw ba nga xam ne ci la ñu désespéré ñàkk yaakaar mooy ba ñu ñàkkee yaakaar taw boobu ñëw mooy alxaytu mooy li nga xam ne day ñëw di wallu wa yanshuru rahmata te mooy tasaare li nga xam ne mooy yërmandeem ak li nga xamante ne nii mooy tawam bu am solo bi nga xam ne ci la li nga wërsëg yi di wàcce waaye yërmandeem bi nga xamante ne mooy xam yàlla dellu ci borom bi tabaaraka wa taala moo koy tasaare waaye it li ci kaw suuf ci li ñuy dundee yépp moom moo koy tasaare ci kaw suuf moo ko ciy wasaare di ko séddale wuhuwa te moom borom boobu alwaliyu mooy ki nga xam ne moom méngoo mbiru nit ñépp ak mbiru mbindeef fi alxamidu sant màndarga yiy wan ne kattanu borom bi tabaaraka wa taala xalqu samaawaati wal ardu mbind bi nga xam ne moom la bind asamaan yi ak suuf wa ma batta fiihima min daabba ak li nga xam ne moom la fi wasaare daal di ko ciy génn min daabatin ci li dukkat wa huwa tamam borom bi tabaraka wa taala ala jam'ihim ci dajale ñoom ñépp yi doon nekk ci kaw suuf yawmal qiyam ida yashaa'u bu ko soobee qadirun ku ko capable la ku ko man la de mu ne wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir muy wax ci laaya fanweer bi mu ne wa asaabakum lépp nag loo xamante ni lu leen dal yéen jaam yi min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum na leen xam na ngeen xam ne loolu tukkewul dara ci lu dul li nga xam ne moom la fàggu seen loxo yi wayafuuta mooy jéggale an kathirin lu bari mooy gis nga borom bi bu doon def bàkkaar boo def mu teg la ko ci saase kenn dootul dund ci kaw suuf waaye day def yenn musiba yu ndaw ci yu jóge ci bàkkaar yi nga def yenn yu ndaw la lay bàyyi mu dal la waaye li ci ëpp moom dala ko jéggal tegal la ko fële waaye bu doon ne loo def rek mu dal sa kaw kenn dootul dund ci kaw suuf moom ne wa ma antum bi mu'jizina fil ard te yéen nekku ngeen ñoo xamante ne yéen nit ñi jinne yi mu'jiziina ñu mën a lottal borom bi tabaaraka wa ta'aala fil ardi ci kaw suuf wa maa lakum min duunillaahi te amu ngeen min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa ta'aala min waliyyin ci koo xam ne mooy méngoo seeni mbir wala nasiir te ta du ngeen am kenen koo xam ne moo leen di dimbali ku dul moom de wa min aayaati bokk ci màndarga yi nga xam ne mooy wane kattanu borom bi tabaaraka wa ta'aala ak sañ sama ñam ak man manam aljawaari gaal yi nga xam ne dañuy daw ci géej yéeg li nga xam ne dex yi kal alaami mel ni ay montagne muy bato yu mag yeeg yooyu le yasha suñu boroom ne bu ko sooboon moom boroom bi tabaaraka wa taala yuskinu riixa day taf day day arrêté ngelaw li mooy ngelaw li nga xam ne mooy tax bato yi di mën a pousser ndax day soxla vent day soxla tuer boo xam ne moo koy propulser di ko pousse muy man di avancé suñu boroom ne bu ko neexoon ngelaw yooyu la naan tekk arrêté leen fa yazlal nañu bu ko defee ñu mujj nekk rawaaki da ne tekk ala dhahrihi gél bi bu ko defee gaal ya nekk ci kaw géej dootuñu mën a bouger de inna fi dhalika nekk na ci lii la ayatin ay laaya yuy wone mandargaay borom bi tabaraka wa taala kattanam sañ-sañam ak man-manan waaye pour kan li kulli sabarin shakur ñeel képp koo xamante ne nii mu ñaakoon nga shakur nekk nga koo xamante ne santkat nga de aw yubiquhunna mu ne aw yubiquhunna bu sooboon borom bi tabaraka wa taala mu pëtëxal gaal yi daal di alak ne ñoo ci nekk bi maa kasabu ci li nga xam ne moom lañ faggu ci ay bàkkaar waaye wa ya'fu an kaseer mu daal moom nag mooy jéggale lu bari bu doon ne borom bi ku ko mooy rek boo yéegee transport nga yéeg gaal mu waddal nga yéeg avion mu waddal nga yéeg oto mu accidenté nga yéeg sareetu mbaam mu daal di accidenté nga waru mbaam mu daal di lay wangeetu nga faatu bu doon loolu mbir yi doon na tardé kon suñu borom ne bu ma sañoon noonu laay def ci kaw nag du du ci kaw lii xam ne moom ngeen faggu ci ay Kathir borom bi defawu ko noonu de moom mooy jéggale lu bari ci li ngeen def ba fu taxul du leen représailles du fayu ci yéen noonu le mu ne wa ya'lamu alladhina yujadiluuna fi ayatina ma lahum min mahis mu ne wa ya'lamata dina xam alladhina ñi nga xam ne mooy bu ñëwee yawmal qiyam alladhina gaa yi nga xam ne yu yujadiluuna ñoo doon dagge ca àddina di discuter discussion yu fàdd di bañ di ndax bañ a nangu sama diine ji fii ayatina ci suñu yaaye yii ak diine ji alquran yii ma def ci kaw suuf mu leer lépp di wane man boroom bi tabaaraka wa taala ña ci doon dàgge de bu ñëwee yawmal qiyaam dinañu xam ne maalahum amuleen ñeelu leen min mahyisin ci rëcc waaye de mooy duñu rëcc famaa utiitum min shay'in suñu borom nag ne yëg leen neen nit ñi ne lépp leesu leen jox rek fa mataa'ul xayaati dunya na ngeen xam ne poñeteemu àddi poñetim àddina mu duus mu suufe mii da doya di la de lépp loo gis ci àddina bi ay am amaki loolu lépp moomeel bés nga bu ci yàlla génnee na la leer ne loolu du dara lu dul poñeetum àddina mu doya di ñuy wa ma inda la nekk nag fa yàlla nag tabaaraka wa taala xayrun moo gën fuuf lépp lépp lu ngeen di dajalee wa abqaata mooy li nga xam ne moo gin a des ta mooy des lilladiina amanu ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla wa ala rabbihim te ci seen boroom dong yatawakkaluuna la ñuy wàkkeerlu mooy ne boo amee loo man di am ci àddina bu ci yàlla génnee du dara waaye loo man di am ci àddina bu ci yàlla duggee yow yaa am keneen ku amul loolu amul dara mu ne walladina yajtanibuuna kabaa'ira al-ithmi wal fawaahisha wa idhaa maa ghadibuu hum yaghfiruun mu ne walladina gaa yi nga xamante ne nii yajtanibuuna dañuy moytandiku kabaa'iral ismi ngandmaa bàkkaar ya nga xamante ne nii yu bàkkaar yi mooy bàkkaar yu rëy ya dañu koy moytanu ko wal fawaaxis ak jombuteef yi nga xam ne mooy bépp bàkkaar boo xam ne ci wàllu sëy la jëm wa idaa maa ghadibu ta bu ñu meree hum yaghfiruun mooy dañuy jéggal ñi nga xamante ne nii ñoo leen tooñ ñi leen merloo dañ leen di jéggal de walladiina te ñooñu ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ba léegi ñoom ñooñu le istajaabu li rabbihim ñooy ñi nga xam ne ñoo wuyul seen boroom tabaaraka wa